min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabi tahaara fi baabun fil madyi wa xayrihi an cali ibni abi taalibin radiyallahu ta'aala canhu annahu qaala kuntu rajulan maddaa'a fastaxyaytu an as'ala rasula allahi sallallahu alayhi wasallam limakaana bnatihi fa amartu almiqdaata bna alaswadi fasaalahu faqaal yagsilu dakarahu wa yatawadda wa lilbuxaari raximahullah igsil dakaraka wa tawadda wa limuslim raximahullah tawadda wandax farjak kon al imaam alxaafiz abdul ghani al maqdisi raxmatullahi muy wax ba léegi ci kitaabu tahaara li nga xam ne ci version yi ñu yor <clears throat> moom lañ def ñeenteelu buntu bi muy baabun buntu fil yi jëm ci li nga xamante ne mooy madyu wa ghayrihi ak yeneen yu mel ni moom <clears throat> ak yeneen <clears throat> yoo xamante ne ay sobe lañu kon al yu mooy li nga xamante ne nii bànneex la boo xamante ne nii lu bari day génn bu dee nit ku am soxna moom day faw ak soxnaam te àggul ci yu walla mooy bànneex bu ndaw la boo xam ne léeg-léeg buy génn sax moom du ko <clears throat> mën na koo bañ a yëg walla du ko yëg waaye nag maniyu li ëpp lu muy génn ci jigéen ñi la ëppee ko ñi góor ñi walla nga xam ne ab bànneex walla nit koo xam ne dafa toog di xalaat walla góor walla jigéen di xalaat ci lu jëm ci wàllu sëy walla yu mel noonu walla yooyu mën naa tax mu daal di koy génn te di mën na koo bañ a yëg lool mooy almadiyu <clears throat> moo gën a woyof maniyu moo gën a diis kon nag loolu la mu ne nag mu ci indi xadis bi nga xamante ne nii mooy vingt-cinquième mu xadis bi <clears throat> moom la ubbee bunt bi muy ñaar fukk bi ak juróom mu ne an ali ibn abi mu ngi jële ci seydina di doomi abi taalib radiyallahu taala anhu wa arda annahu qaal mu ne nee na kuntu man de damaa nekkoon man seydina ali radiyallahu anhu rajulan madhaa góor goo xamante ne ni dama bari woon lu mas yu doon génne ci moom <clears throat> ci man man seydina ali fastaxyaytu ma am kersa nag an asala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ma am kersa dem di laaj yonente mi alayhi salaatu wasalaam ci mbiru ah mag yu biir yi génn ci lu bari ci man nan lay def daal li makaani lu tax nga am kersa googale mu ne li makaani li makaani ndax tolluwaay ak fi ma doomam ju jigéen toll muy sayyidatu Fatima nga xam ne moo doon soxnaam radiyallahu anhuma moom sayyidina Ali te doom la ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu tax nag mu am kersa dem daal <clears throat> di tuddal yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolee léegi nag nan la def mu ne fa amartu ma daal di digal man seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu almiqdaad ibn al aswad ma daal di digal ku ñu naan almiqdaad mooy mbokku taalibeem la ñoom ñépp ay saxaaba lañu woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy almiqdaad ibnul aswad moom nag ibn amr la baayam dëgg-dëgg amr la woon waaye waa Màkka fa mu woon ca <clears throat> duggoon ak moom alliance bañ koy wax ibnul aswad loolu moo tax moo gën a siiw ñu naan ko almiqdaad ibnul aswad yi di doomu ku ñuy wax al aswad kon wax nañu la kantaa ko jur ci gañoom moom kooku amru la tuddoon leena nag mu ne fasa alahu <clears throat> mu daal di koy laaj moom al miqdaad sayyidina ali daal di koy délégué radiyallahu anhuma ngir moom mu moom mu chargé wu ah daal di daal de moom laaj-laaj bi léegi nag mu laajcat fa <clears throat> yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci wàllu daal mat yu buy génnee lan nañuy def daal mooy lan ndax <clears throat> lan moo lan lay def mu ne faqaal yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne yaxsilu ka mu dal daal kooku nay raxas zakarahu li nga xam ne mooy sa karam mooy pëyam na ko raxas walaa wala wayatawadda te jàpp mu ne walil Buxaari al imaam al xaafizu al maqdisi Abdul Ghani rahmatullahi mu ne walil Buxaari ñeel na version boo xam ne kaddu yoo xam ne yu ñëw ci imaamul Buxaari irsil dane ko foofale dana ko irsil raxasal zakaraka li nga xam ne mooy sa sakar wa tawadda nga jàpp mu ne wali muslimin ñeel na nag al muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhi ca version ba nekk fa moom mu ne tawadda muy kàddu geneen kàddu gu ñëw ci xadiis bi lan la wax tawadda wandax farjak dane ko tawadda jàppal wandax te nga wis farjaka li nga xam ne mooy sa pëy <coughs> kon nag ñu jàll ci xadiis bi ci tegu muy xadiisu 26 bi di xadiis bi nga xam ne mooy ñaar fukk ak juróom benn <coughs> suñu al almaqdisi mu ne rahmatullahi alayhi an abbaad ibn tamim radi rahmatullahi alayhi an abdillahi ibn zayd ibn aasim almaazini radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala shukiya ila nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam arrajulu yuxayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salaati qaala laa yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riihan kon xadis bii nii mooy ñaar fukkeel bi ak juróom benn mu ne an Abbaad ibn Tamim ñu ngi jële ko ci kon an Abbaad di doomi Tamim an Abdillah mu jële ci ki nga xamante ne mooy Abdillah ibn Zayd ibn Aasim di doomu Zayd Zayd moobu di doomi Aasim al mooy Abdallah ibn Zayd bi ñu fi gisoon fan yee mu doon wax ci wàllu njàppal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nekkaat nii moom la almaazini ko ju woon ca waa banu maazin rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ndongo la woon ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam annahu qaal moom mu ne shukiya daal dinañuy jàmbat ila nabi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajulu góor gi nga xam ne moom yu xayyalu ilayhi mooy daal day genneer mooy mbir yi day mel ni day am imagination que moom daal day mel ni annahu bu nekkee que ne moom yajidu shay'a fi salaa day am lu muy yëg ci buy julli mooy daal bu nekkee góor goo xam ne lii nag dana góor mais mën naa dal jigéen ak ko ne mooy góor di nga xam ne day julli mel ni daal day yëg ne a ah, njàppam daa mel ni lu toj loolu daal moom lay wax nii daal que ne daal am na lu mu daj fi salaati fekk te mu ngi woon ci julli xaala bi ñu ko laajee yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàmbat ko lii mu ne laa yansarif mu ne koo keew lii dal laa yansarif bu mu dëpp de bu mu bàyyi julli ji bu mu génn ci julli ji hatta ba ci lay dégge baat buy wane ne moom njàppam toj na comme bu ngalawal bu génn mu daal di koy dégg aw wala boog yaji da mu daal di daj riixan xet mooy xet goo xamante ne ngalawal bu génnee xet ga muy génn fekk dajul soit mu dégg ko wala mu nekk loo xam ne xet la kooku bu mu jógee ci julleem ndax lool jax-jaxalu shaytaane lay doon léegi nag ñu jàll ci xadiis bi ci tegu muy xadiis bi nga xam ne ñaar fukk ak juróom-ñaar al imaam al Abdul Ghani ibn Abdil Wahid al Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne an ummi Qays an ummi Qays bint Mihsan al Asadiyya radiyallahu ta'ala anha annaha atat bibnin laha saghirin lam yakul at-ta'ama ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa ajlasahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi hijrihi fa baala calaa thawbihi fa dacaa bimaa'in fa nadaxahu wa lam yaghsilhu kon xadis bii nii mu ne an ummi qays moom mu ngi jëlee ba léegi beneen xadis boo xamante ne nii ji wax ci wàllu yu ak yi mel ni moom mu ne jëlee nañ ci kuñ naan ummu qays di ko di ummu qays di yaayu qays bint mihsan di doomu ku ñuy wax mihsan al asadiya ko joo woon ci waa banu asad ñooñële annaha atat kene moom di daal dinay indi bibnin laha saghir ci doom joo xam ne ju ndaw la koo xamante ne moom ku muy ab gone la daal boo xam ne lam àggagul liir la boo xam ne àggagul fu muy lekke ñam en dehors de meew mi muy soow mi nga xam ne moom lay nàmp ci yaayam moom àggul foo xam ne ci lay lekke leneen loo xam ne dina ko mën a jàpp dina ko mën dina ci mën a doyloo mooy liir la daal lañ ko indil boo xam ne moom day nàmp àggagul fu muy lekkee li nga xam ne mooy beneen ñam budul meew mooma la ne indil ko nag ilaa rasulillah indil ko ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko indilee moom mu Qays doomam joo jële fa ajlasahu rasulullah sallallahu sallallahu alayhi wa sallam fi hijri yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di toogloo gone ji teg ko ci giron wam mooy ci tànk yi jëm ci biir bi noonu boo toogee comme boo toogee teg sa xale ci sa ci sa euh, euh, pooj yi noonu le teg ko ci noonu le moom lañ naan giron ci français mooy ci ci ci ci genoom yi noonu mooy teg ko ci noonu comme uuf rek booy uuf nit noonu la ko tege moom alayhi salaatu wassalaam fa baala ala thawbi gone gi daa bébé bi daal di daal di mbéewal ci yére yonent bi alayhi salaatu wassalaam fadaa bi ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di laaj ñoon dil ko ndox ndox fa nadahahu mu daal di ko ci wis wis ko ci yére bi nga xamante ne nii moom la gone gi mbéewal walam yaghsilhu ta raxasul li nga xamante ne nii moo yére ba kon ñu jàll ci xadis bi ci togal imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi muy wax ci xadis bi nga xam ne mooy ñaar fukk bi ak juróom-ñett di vingt-huitième xadis bi mu ne wa an aishata ummi almuminina radiyallahu anha annaha qaalat utiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sabiy fa baala ala thawbihi fa dacaa bima'in fa atbacahu iyaahu qaala almusannif wa li muslim fa atbacahu bawlahu wa lam yaghsilhu kon al imaam Abdul Ghani mu ne waan Aisha mu ngi jële ci sayyidina sayyidatuna Aisha im ummil mu'minin di nay way ngëm yàlla yi radiyallahu anha wa ardaaha annaha qaalat mu ne nee na utiyanna rasulullah indil nañu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi sobi ci ab xale boo xam ne lañ ko indil ab liir fa baala ala thawbi liir ba daal di mbéewal ci li nga xam ne mooy ci yére yonent bi salawatu salawaatullahi wa salaamuhu alayhi fa daa mu daal di laaj ne nañ ko indil daal di laaj bi maayin ci ndox fa atba'ahu iyaa mu mu mu jaarale ko waa toppale ko fi nga xam ne foo fële mooy fi nga xamante ne nii mooy ca yéere ba fa nga xamante ne nii falal mbéewal ya laal mu ne wali muslim ñeel na ki nga xam ne mooy imaamu muslim beneen kaddu ci xadiis bi mu ne fa atba'ahu bawla mooy mu jaarale ko ru jaarale ndox mi miñ ko jox bawla fi nga xam ne mooy fa mbéewal ya laal mooy ca mbéewal ya walam yaxsilhu ta daal di ko koy raxas moom sallallahu alayhi wa sallam al imam Abdul Ghani rahmatullahi alayhi muy wax ci xadis bi ci tagu di xadisu ñaar fukk ñaar fukk bi ak juróom-ñeent di vingt-neuf mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala jaa'a a'raabiyyun fa baala fi taa'ifatil masjid fa zajarahu an-naas fanahaahum nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam falammaa qadaa bawlahu amara rasul amara annabiyu sala allahu alayhi wasallama bidanubin min maa'in fa uhriqa alayhi alimaamu abdulghani rahmatullahi alayhi mu ne an anas mu ngi jële ci seydina anas ibni malikin radiyallahu taala anhu annahu qaal mu ne moom nee na di doomu maalik seydina anas mu ne nee na jaa a dikk na arabiyun ab kaw-kaw fa baala mu daal di mbéewal tuur ndox fii taaifatil masjidi ci peggu jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa zajarahu nnaas nit ñi di koy jaggi di jëm ci moom hoo nar koo nar koo pëmpat ba ba nar koo fët-fëtee foofale nar nar koo pamti pamtee fa nahaahum nabi yonent bi mu sallallahu alayhi wa sallam mu tere nit ña nar a ko ña ko ña koy jaggi noonu nar koo pamti pamtee falamma qada bawla bi nga xamante ne nii nag ci la ci la wax ñu bàyyi ko ba waa ji daal di ba kaw kaw bi daal di pare li nga xam ne mooy tuur ndoxam ay mbéewalam amara nabi sallallahu alayhi wa sallam bi danubin mimma yonent daal di digle laaj ñu indi li nga xam ne benn baak bi danubin ci baak mimma im boo xam ne ndox la def fa uhriqa alayhi ñu daal di ko ci sotti fa nga xamante ne nii moom moom la kaw kaw boobale daal di mbéewal kon nag mu ngi noonee ñu jàll ci xadiis bi ci tegu muy xadis bi nga xamante ne nii mooy fanweeralu xadis bi <clears throat> al imaam Abdul Ghani rahmatullahi alayhi mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaquulu al-fitratu xams al-xitaan wal-istihdaad wa qassu ash-shaarib wa taqliimu al-azaafir wa natfu al-aabaat kon nag al imaamu Abdul Ghani rahmatullahi alayhi mu ne an Abi Hurayra mu ngi jële ci seydina wa mawlaana Abu Hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaal mu ne nee na sami'tu nabiyya dégg naa ndaw li yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yal na boroom bi tabaaraka wa taala daal di julli ci moom te daal di sëlmal te daal di koy muccal yaquulu muy wax <coughs> mu ne alfitratu xams <coughs> mu ne al fitra mooy mu ne li nga xam ne noonee la borom bi tabaaraka wa taala mooñee doomu aadama bi waaye lii rawatina mooy li nga xamante ne nii mooy hadiyu mooy li nga xamante ne nii noonee moo doon sunnaay nekkoon toxalin tërëliinu li nga xam ne noonee la suñu borom tabaaraka wa taala tànnal yonentaam yu mag yi muy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam fitra goo gële nga xam ne noonu lañ meloo woon doon ko jëfe doon ko doxale mu nekk loo xamante ne nii hygiène corporel ak yoo xamante ne nii moom lañ amee woon suñu borom daal di leen moo ñaanee loolu xam xamsun mu ne loolu la di seen doxalin seen tëralin xamsun ñeent la juróom la mu ne bi ci njëkk alxitaan mooy li nga xamante ne mooy xarfal moom la ñu naan li nga xamante ne nii mooy circoncision mooy xarfal wal istihdaad bi ko ñaareel mooy li nga xamante ne nii mooy di utiliser mu weñ di utiliser loo xamante ne comme paaka wala li nga xamante ne nii mooy rasoir mooy li nga xam ne daal moom la ñuy watoo ngir mën a wat li nga xamante ne nii mooy karaw yi nga xam ne ñooy nekk ci naq doomu aadama bi loolu le mooy li nga xamante ne nii mooy ñaareel bi mu ne waqasu shaarib li nga xamante ne nii mooy mooy mooy ñetteel bi mooy di wàññi li nga xam ne mooy naanu yi di mustaashi mooy di ko wàññi bañ koo bàyyi mu gudd lii dafa bokkoon ci li nga xamante ne nii mooy ci fitra yonent yi alayhim salaatu wassalaam bi ko jeenteel nag mu ne wa taqlimul adhaafir mooy di lelli li li nga xamante ne mooy weyi weyu loxook weyu tànk yépp ci yem walla mu ngi noon ñoom ñoom loolu ci la bokk mooy ñeenteel bi bi nga xamante neel mooy wanat fulabat mooy di buddi li nga xamante ne nii mooy karawu poqataan yi kon nag insha allahu taala fii nii fi la bunt bi yem muy baabun fil madi wa ghayrihi kon nag insha allahu taala ci xadiisu fanweer bi fanweereel bi ci la yem kon nag dañuy yem noon ndax buñ jëlee bunt bi ci tegu boobu dafa gën a gudd te kon bu boobaa suñu ñaar fukki minutes yi ñu wax loolu dinañu ko dépasser bu baax insha allahu taala ñu yem foofu ba bii ni ñëw